waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmul jumu'a fiihi xuliqa aadam wa fiihi udxila al-janna wa fiihi uxrija wa fiihi uxrija minhaa rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al alxaafidu annawawiyu rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee euh, mbëmbëstal mi ñu defoon ci bunt bi ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon li nga xam ne noonu la tudde bunt bi ak laaya bi nga xam ne moom la ci indi woon jëla ko ci suuratul jumu'a suñu chapitre bi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum di baabu fadli yawm al-jumu'a bunt wax gëneelu bésub aljuma ba ni mu jeex tey comme niñ la waxoon ñu commencé ci xadiis yi mu commencé ko xadiis mille cent mu ne wa abi hurayrata mu ngi jële ci doomu baayu mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam na xayru yawmin waaw bés bi gën bi nga xam ne talaat alayhi ci jant bi yawmul jumaa mooy bésub àjjuma fii ci bés boobee xuliqa Adam lañu bind sunu maam Adama alayhi salaatu wa salaam wa fiihi te ci bés boobee udxila aljanna lañ ko dugaloon aljana wa fiihi te ci bés boobee uxrija minha lañ ko génnee aljana mu ñëw wàcc ci suuf mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslim al imaamu abul xusayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi rahmatullahi al-jami' léegi laaj mu njëkk bi mooy mooy est que al imaamu Muslim kese moo solo hadis bi ñu ne la déedéet hadis bi du moo ko solo moom dong ah waaye ah al imaamu Malik solo na ko. ci loo xam ne moo gën a gudd lii fuuf fuuf fuuf fuuf fuuf fuuf xadiis bu gudda gudda gudda gudda gudda gudd waaw xadiis bu gudda gudd boo xam ne bunt bii dinañ ko gis gisati ko surtout bu ñuy wax ci saa boobee nga xam ne moom la yeneen saa sam di wax ne amul kenn koo xam ne fekk na hein nit bu tombeeg bu euh, benn jaam boo xam ne way ngëm yàlla la bu tombeeg bés boobee waxtu woowee ci àjjuma fekk muy julli lu dul ne mooy moom borom bi tabaaraka wa taala euh, day nekk koo xamante ne kookee dañ koy euh, jéggal waaw lu dul ne moom day am jéggalu borom bi tabaraka wa waaw léegi muy saaboo xam ne nag bu gàtt la comme ni ñoo xam ne noonu lañ koy gisee ci biir fii du loo xam ne daa bare baree bari par rapport ak yu jàlloon ci euh, kii wa di julli di ñaan bokk yàlla lamul lu mu ñaan yàlla ci saaboo bu tëb boobee moo illaa antaahu iyaahu lu dul borom bi tabaraka wa dina ko jox la muy ñaan voilà loolu la lu dul dina ko jox bu ñaanee njéggal mu jéggal ko lu mu ñaan mu jox ko waaw ba mu des bien sûr ñaan yu yées yi imaamu Maalik rahimahullah soloo na ko ci guddaayam waaye naka noonu al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al jamii daal dina koy solo waaye al imaamu Abu Daawud ak al imaamu Tirmidi ak An-Nasaa'i ñoom bokk nañ ko solo al ñoom ñi ñëpp ñoo ko solo mooy imaam al-Bukhari imam Ibn Maaja ñoo ko solo woon rahmatullahi ala al-jamii al-imam Muslim wa Abul Husayn waaw moom euh, euh, mu ngi ko di kitaabul jumaa baabu fadl yawmil jumaa mu ne wa haddathani Harmalatu ibn Yahya mu ne te nettali na man dong sama sëriñ di Harmalatu ibn Yahya di Harmalatu ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafsa al-Misri rahimahullah gane addina la 160 génn addina la 243 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana ibn Wahb mu ne ki ñu nettali mooy ibn Wahb moo ñu xabaar di Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad rahimahullah al-Misri gane addina la 125 génn addina la 197 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarani Yunus mu ne ki ma xabaar man dong mooy Yunus di Yunus ibn Abi Najjad wala Najjad Euh, al ayliyu rahimahullahu taala génn àddina la cent cinquante neuf euh, ñii ne la cent soixante ñii ne la cent cinquante deux rahmatullahi alayhi an ibni Shihab mu jëla ko ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Abu Bakr al-Qurashiyu al-Madaniyu al-Hijaziyu gane àddina la cinquante génn àddina la cent vingt cinq rahmatullahi alayhi ma qaala mu ne axbarani mu ne xabaare na man dong az-Zuhri ki nga xam ne mooy Abdurrahman al-A'raj muy Abdurrahman al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñi na Abu Hazim ñi na Abu Muhammad al-Madani génn àddina la 117 rahmatullahi alayhi qaala annahu sami'a Aba Hurayra mu ne dégg na Sayyidina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi hafizu sahabati radiyallahu anhum génn àddina la cinquante-neuf ci li gën a dëgër inshaa allahu taala bon mu daal di jële mu ne yaqul qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmul jumu'a fihi xuliqa aadam wa fihi udxila al-janna wa fihi uxrija minha voilà nii la ko al imaamu muslim ëndee fii mu ne sayyidina abu hurayra mu ne yonent bi saa saam nee na bés bi gën bi nga xam ne ci la jant bi cinq mooy bésub àjjuma ci lañ bind add maam Adam alayhi salaam ci lañ ko ci lañu ko dugale ajjana waaye it ci lañ ko génnee ajjana waaw <laughs> ci lañu ko dugal waaye it ci lañu ko génnee allahu akbar waaw waaw ah wallahu taala alam léegi nag kon ginnaaw buñ gisee lii muy ñu ñëw ah, <laughs> mënoon nañu taxaw tuuti ci riwaa imam Malik bi mais loolu damay bàyyi ba ci dañu préféré bàyyi ba ci xadiis yi ci biir parce que xadiis boobu non seulement dafa gudda gudda gudda gudd te saxaaba yu bari ñoo ci intervenir <laughs> waaw waaw boobu nag imaamul Bukhari indi na ko waaw parti boobu eh, eh, eh, ñuy wax noonu ci saa boobu moom imaamul Bukhari indi na ko voilà moo tax bu dee da jàpp xadiis bi nii Euh, côté boobu mooy man nga ne xadis bii euh, ci wàllu woowu euh, al imam al hafiz al Bukhari rahimahullahu taala mais mais côté bi moom andiwu ko bokkul ci ñu ko andi ñoom imam Abu Dawud ah, ibnu Xuzayma solo nañ ko ay Abu Nu'aym borom al Baghawi borom Sharh as-Sunna ñoom ñëpp daal nañ koy indi waaye imam al Bukhari andiwul fi léegi nag ginnaaw loolu ana ban lëkkaale moo am diggante suñu euh, bunt bi ak li nga xamante ne mooy ni imaam tudde buntu bi dañ naan lëkkaale bi mooy ngëneel baabu yow yawmil jumaa hadis bi côté bii day wane ngëneelu hadis bi dafa ñëw da koo teg ngir wax ni mu njëkk a tudde buntu bi wàll wu njëkk bi baabu fadli yawmil jumaa waxagul bi wujubiha ndax war aka war julli àjjuma ëndiwu ko fi hadis boobu wax hadis bi waxul ci lool mais ngëneel gi la lay la lay indil fii mooy yonent bay saa saam ne xayru yawmin tala'at alayhi shams bés bi nga xam ne moo gën bu jant bi fenk mooy bésub àjjuma loolu lu muy tekki mooy bésu àjjuma moo gën ci bés yi waaw ma ne bésub àjjuma xayru moo gën ci li nga xam ne mooy bés yi ah soog nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daa am benn affaire boo xam ne. Euh, ñoom euh, dañ koy wax mooy waamee attends yawmul jumaa moom moo gën bésu àjjuma wala bésu Arafat nga ne lu tax ngay laaj laaj boobu ñu ne parce que gis nañ fii ci hadis bi dane xayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmal jumaa yawmul jumaa bés bi gën bu jant bi cinq tiim ko mooy bésub àjjuma waaw moo ndax yaa ngi dégg lii waaye dégg nga lii waaye daa am beneen affaire boo xam ne yonent ba ne saasaam ci boppam da koo wax ne ne euh, al imaam ibnu Hibbaan moo ko soloo ci saxiixam jële ci Seydina Jaabir mu jële yëkkati ko ba ci yonent ba ne saasaam mooy xadis bu siiw boobu rek ci wax ci ngëneelu bésub arafat ma min yawmin afdal inda allah min yawmi arafa amul benn bés bu gën fa arafat waa léegi lool mooy taxawa waayu bésub ba arafat buñ nee suba la waa mais lii nan lañ koy boolee waaw al al iraqi al xaafiz di sëriñu imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhima mu ne boo affaire bi simple la waaw boo gisee hadith bi ñu nekk nii ci bunt bi wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam annahu qaal xayru yawmin talaan alayhi shams yawmul jumaa bés bi nga xam ne moo gën bu jant bi fenk mooy bésu àjjuma moom leen loolu mooy par rapport ak semaine bi boo jëlee par semaine semaine bu nekk bés ba gën ci bés yi mooy bésu àjjuma waaye bu dee bésub Arafat mooy boo yëgalee par rapport ak at mi yëpp bu dee at mi ngay xool yëpp at mi yëpp bés bi ci gën mooy bésub Arafat loolu leer ma <laughs> mu ne lii la waaw waaye am ñoo xam ne dañ ne non ci lu ñu joyal ma ne yawmul jumaa moo moo gën waaw te loolu ku mel ni al imaam Ibn al Arabi al Maliki Abu Bakr moom loolu la kii ne waaye ma ne li gën mooy yawmul jumaa loolu moo gën parce que rien que bu dee ci càll la mooy comme al-Iraqi ni mu ko reconnaître xadis bii moo gën a dëgër xadis bu te tamit ñu ne am na beneen affaire boo xamante ne nii moo koy wane mooy xadis euh, bi nga xam ne Seydina Abu Lubaba radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko soloo mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad naka noonu sunanu al imaamu Ibn Maaja ci sanad boo xam ne bu xasan la bu baax la comme ni nga xam ne noonu la ko al-Iraqi waxe rahimahullah moo yonent bi alayhi salaatu salaam Abu Lubaaba mu ne yonent salaatu salaam nee na radiyallahu an sayyidina Abu Lubaaba sayyidul ayyaami yawmul jumu'a wa a'zamuha 'inda Allahi ta'aala wa a'zamu 'inda Allahi ta'aala min yawmil fitri wa yawmil adhaa voilà après mu ne wa fiihi xamsu xilaal waaw xuliqa Allahu fii Aadam wa ahbata allahu ta'ala fiihi aadama ila aadama ila al-ard wa fiihi tawaffa allahu ta'ala aadama wa fiihi saa'a laa yas'alu al-'abdu fiihaa rabbahu shay'an illaa aataahu allahu ta'ala iyyaahu maa lam yas'al haraaman wa fiihi taquumu as-saa'a maa min malakin muqarrabin wala samaa'in wala ardin wala riyaah wala jibaal wala bahr illaa hunna yushfiqna min yawmi al-jumu'a <laughs> ñu ne waa yow ma ne al-imaam Ibnul Arabi ne maa ne bésub Arafat sax bésub àjjuma moo ko gën kii la ñu joyal parce que Yonent bi saa saam saa saam ne sangu mooy yowmu jumaa bésub àjju mooy sangu bési wa a'zamuha inda allahi te moo gën a màgg mooy jaamu yàlla doo def bésub àjjuma day gër gën a noot yi ngay def yeneen feneen waaw sikkar soo def moo tax yeneen saa salaam digal ñu fa di ñu fa xemmem loo comme ni imaam tudde bunt bii bokk ci jaamu yàlla yu gën muy salaatu ala nabi na ngeen ci bari ci bés boobu wa a'zamuha inda moo gën a màgg fa yàlla tabaala muy kawe te yéegu wa a'zamu te moo gën a màgg inda allahi taala moo gën a màgg fa yàlla mi nga xam ne dafa kawe te yéegu min yawmil fitr moo gën a màgg bésub dog bi muy bésub korite wa yawmul adha ak bés bi nga xam ne mooy bésu tabaski muy fukkeeli fan ci li nga xam ne mooy eh, aj gi weeru aj gi wa fiihi xamsu xilaal mu ne te am na juróomi juróom ay qualité yu ci nekk xalaqa allahu fihi aadam ci la suñu boroom tabaraka wa taala daal di bind seydina aadamu alayhi salatu wassalaam wa ahbata allahu taala fihi aadama ila al ard ci la boroom bi wàccee seydina aadam jëlu ko àjjana indi ko ci suuf wa fiihi tawaffa allahu taala aadam bés fii di bésub àjjuma xew-xew yu bari da cee xew yu mag ci la borom bi faatu Seydina Adam te la jóge delluwaat ca ajjana dellu ca ajjana da nga xam ne moom la ko borom bi doon dig waaw ak képp koo xam ne jaamu na borom bi ah ci ak njabootam. wa fiihi mu ne ci ajjuma am na saa benn waxtu woo xam ne saa boo xam ne jamono joo xam ne laa yasalu laa yasalu al abdu fiiha rabba jaam bi du ci ñaan boroomam shay'an dara illa ataahu allahu taala iyaah lu dul boroom bi tabaaraka wa taala dina ko jox lam ko ñaan ma lam yas'al xarama moom lañ doonoo sànk fekk nekkul di ñaan lu xaram waaw wa fiihi mu ne te ci bés boobee di bésub àjjuma taqumu saa yawmal qiyaam buy xew bésub àjjuma lay doon ci lay taxawe allah moo tax mu ne ma min malakin muqarrabin amul benn malaaka bu jege wala sama du jaagante ne asamaan wala ard du jaagante ne suuf wala riya du jaagante ne euh, ngalaw wala jibaal du jaagante ne montagne wala bahr du jaagante ne géeji illaa ludul hunna yushfiqna min yawmil jumu'a ludul ne dañoo ragal di ragal li nga xam ne mooy bésub ajjuma ndax diisaayam li nga xamante ne moo ci xew yëpp kon nag mu ngi noonee allahu akbar waaw <laughs> allah kon ñu ne moo tax ñu ne waaye ma ne lii waaye ma ne bésu Arafat yëpp ah bu tombee àjjuma moom <laughs> fadl ga gën a tee màgg ngëneel ga day gën a tee màgg sinon bésu àjjuma ci luñ doyal moo gën bésu Arafat loolu mooy wax yi nga xam ne ñoo ci am. kon lii kon euh, buntu bi ba léegi ñu ngi ci euh, lëkkaale bu buntu bi mooy ngëneel gu mag gi nga xam ne moo ci am yeneen may sàà ne mooy bés bi gën a màgg bi gën. bi nga xam ne moom la jant bi tiim fenk ci ci la ñu aadam alayhi salaatu wassalaam mooy lan ci la borom bi génnee nekk nekk doomu aadama alhamdulillah allahu akbar ah Allah <laughs> waaye ah ci lañu ko dugale ajjana waaw ci la wàcce ci la ko borom bi wàcc wa fiihi uxrija minha ci lañ ko génnee ci bés boobee al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahu llahu tabaraka wa taala bi nga xam ne ci lay saraa xadiis bi mu wax lu am solo ah mu ne qaala al qaadi Iyaad <laughs> waaw mu nekk al imaam al qaadi ibn Muusa al Maaliki rahimahullah Abul Fadli nee na rahimahullah az-zaahiru li feeñ mooy anna haadihi al fadaa'il al ma'duuda li dhikri fadiilatihi mooy ngëneel yii nii ñu tudd fii ah lépp du lépp lépp moo nekk ngir tudd ay ngëneel yu àjjuma am lu tax nga bu ne. mooy bis bi gën lool moom ngëneel la xayru yawmin tala'at alayhi shams fii xuliqa adam loolu man nañ ne loolu yit la waaye ci lañ ko dugal àjjana ngëneel la waaye ci lañ génne ci lañ ko génne ak tamit ci di xewe loolu est-ce que ngëneel la loolu la imaam al-Qaadi Iyaad di wax nii <laughs> mu ne lay sax ngëneel yi ñu tudd fii ñoom ñépp du ñoom ñépp ñoo nekk ngir tudd ngëneelam bisu àjjuma ndax kat li anna ixraaja aadama wa qiyaam as-saa'a laa yu'addu fadiila wa innama huwa bayaanun limaa waqa'a fiihi min al-umuur al-'izaam wa maa sayaqa'u mu ne ndax kat génne gi ñu génne maam aadama àjjana alayhi salaam taxaw boo xam ne ci la saa di taxawee bés pénc loolu kenn du ko loolu bokkul ci li ñuy wàññi di ko compter li nga xam ne que ne loolu gëneel la saa buy taxaw saa bu taxaw loolu ban gëneel la ci nekk. waaye it génne guñ génne aadama alayhi salaatu wassalaam fa nga xam ne fa la nekkoon di bànneex bu dul woon dakk wa ko borom bi waxoon waaw am nga ci biir àjjana nga woo xam ne doo fi xiif te doo fi rafle alors que ñëwee ci àjjana daanaka loolu lépp mën a xew ci moom ci nit ki xiif di ko dal <laughs> ak yooyu waa kon fañ la génne fu neexe noonu est loolu ngëneel la moom la naan lii loolu kenn du ko boole ci ngëneel yi li am ba des mooy wa innama li am ba des huwa lii hadith bi bayaanun yenn yooyu mu ci tudd waaw comme yu mu lim nii loolu day leeral rek li ma waqa fiihi min al umur al izam li nga xam ne moo xew ci bésub àjjuma ci ay mbir yoo xam ne yu màgg la waaw ak li nga xam ne wama sa yaqa yenn yi xew na ba pare mooy ci lañu génnee aadama alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne mooy àjjana ci lañ ko ko dugale ci lañ ko defare waaye ak liy xew yi mooy yawmal qiyaam ci lay xew mu ne waaw li yata'ahhaba al-'abdu fiihi bil a'maali s-saaliha li nayli rahmatillah wa daf'i naqmatihi mu ne nga nit ndax nit ki jaam bi daal di waajal jël les waajal boppam ngir jëf yu jaar di ko jaar ci jëf yu baax yi koy jàlle yi koy jegaleel boroomam ngir mu jote li nay li ngir mu jote daal di am rahmatallah yërmali yàlla waaye it ngir mu ñaan boroom bi ak ci jëfam yooyu muy jëf mu daal di koy jañal li nga xam ne mooy sànjum borom bi tabaaraka wa al imaam al xaafiz an-Nawawi mu ne hada mu ne lii de <laughs> mooy waxu imaam mooy waxu al qaadi Iyaad al Maaliki al Maghribi waaye mu ne wa qaala Abu Bakr ibn al Arabi fii kitaabihi al Ahwazi fii sharh mu ne waaye nag Abu Bakr ibn al daa wax lu wuteek li imaam al di wax non ci bi muy sara sunanu Tirmidhi rahimahullah mu ne ma ne al jami'u al fadaa'il ma ne yonent bi alayhi li mu tudd fii yépp ci ngëneel yi la bokk waaw xayru yawmin tala'at alayhi shams bés bi gën mooy bésu ajjuma bi nga xam ne ci la jant bi fenk benn ngoo ci lañ bind aadama ngëneel la ci lañ ko génn addana ajjana ngëneel la waaw ci lañ ko dugal ajjana ngëneel la ci lañ ko génne ngëneel la waaye ci la saadi taxaw ngëneel la yooyu yëpp ngëneel la <laughs> ah léegi nag ah, waaye imam al-Qaadi moom itam qaadi la wa ibnul Arabi waaye al-Maliki waaw waaye waaw waaw <laughs> waaw mais loolu nan la nekk ngëneel parce que imam al-Qaadi Iyaad kat li mu wax loolu tamit euh, est-ce que yow bés bañ la génnee fu neex fa nga doon ne yóbbu la foo xamante ne nii moo moo fala mooy daaru coono kërug coono foo xamant génn la kër ga nga xam ne amul coono yóbbu la fu am coono kër goo xam ne amul xiif amul yooyu yóbbu la foo xam ne moom day am xiif day am yooyu waaw kër goo xam ne la nga ngay am yi yow jële la fa yóbbu xam ne da ngay bëgg te doo am léeg-léeg ngay bëgg la ngay bëgg doo ko am <laughs> waaw loolu moom mu ne ma maa leen wax laa wax ma ne lépp ngëneel la laa wax <laughs> waaw ma ne xuruuju aadama yooyu nga xam ne moo tax ñuy wax fii est ce que génne googu loolu mën nañ ko tudde ngëneel mu ne wa xuruju aadama alayhi salaam min al janna huwa sababu wujudi dhurriya wa hadha an-nasl al-azim waaw wa wujudi ar-rusuli wal anbiya was-salihin wal awliya waaw walam yukhraj minha tarda bal li qada'i awtarin thumma ya'udu ilayha <laughs> illahi wax na lu rafet <laughs> al imam qaadi al imaam Ibn al Arabi Abu Bakr al Malikiyu rahmatullah mu ne lu tax ma ne ngëneel la mooy génn aadamam ajjana mais loolu mooy sababu ah li nga xam ne mooy njabootam ju barkeel ji wàcc kaw suuf ndax bu desoon ajjana kenn du juddu ajjana ajjana amul jurante ah non non ajjana bu fa newoon moom moom kenn du fi juddoo borom bi nag. ci dogalam ak xam-xamam bu jiitu la defoon ne loolu dina xew te suñuy xewe suuf lay doon moo tax kon génnug Seydina Adam alayhi salaam aljana mooy li waral njabootam gii daal di génn ak li nga xam ne mooy e, askanam wu mag wi te am solo te tamit te ci ñoom mooy génnug aljana mais ci la yonent yi amee ah parce que bu doon aljana rek lañ ne ah lu yonent yi ñëw non kon. il fallait ñu ñëw suuf ngir yonent yi alayhimu salaam mu a génn yoon ñu yónni ak ñu solo ak ñu sell ñi ak wàll yu yi ah ñu baax ñi radiyallahu anil jami' wa alayhimu salaatu mu ne ta ta il faut ñu xam ne walam yukhraj minha tarda mu ne yooyu noonu xewul lu ci génn mu ne walam yukhraj yukhrij minha walam yukhraj minha seyna Adam nag génne wuñu ko àjjana tardan ngir dàq ko non borom bi génnew ko ngir daq ko ci yërmandeem ak daara karamate kërug yi nga xam ne ca lay terale jaam yi déedéet du loolu ah bal li ndax loo xam nga lan moo tax mu génn yàlla du koo génn ngir dogal bu jiitu mooy liñ la waxoon sànk wa qada awtar daal di dem matal bo dox ay Abdullah ne moom la yàlla bindoon ne dina xew ci xam-xamam bu jiitu te loolu mënu la xew lu dul ci suuf la yàlla dogal ne euh, foofu lay ame te kon il fallait moom mu wàcc looloo ko fa wàcc ginnaaw gi dina delluwaat aljana waaw bon léegi est ce que masalam est ce que jooju mu ne woon mooy ajjana bi ñuy dellu ëllëg ak moom bi muy dellu loolu moom masala la boo xam ne taxuñoo jóg <laughs> waaw <laughs> <laughs> léegi kon ah léegi lii la al imam ibn al arabi wax rahimahullah kon mu wax ci côté kon génn maam Adama kon ñu gis ne e moo tax maam Adama alayhi salaam ne waaw budul woon moom nangam ak nangam mag bi nga xam ne budul moo tax ñu nekk ci këru coono gi <laughs> waaw loolu mooy saa sala waxoon Seyna Muusa alayhi nettali woon ni Seyna Muusa daa daje Seyna salaam ne ko yow yaay Adam <laughs> mu ne ko waaw. mu ne ko yow la yàlla bindee ci loxoom ak loolu <laughs> mu ne ko waaw <laughs> mu ne ko Muusa mooy yow mi yàlla doon waxal directement mu ne ko waaw mu ne ko ah Adam nag yow mii de euh, bon genre reproche la quoi <laughs> mooy euh, euh, daaru duniyaa gi ñu ñëw daal fi ñu nekk ak li ñu ci dal daal ak coono yeeg yooyu daal mooy sa lekku garab gaa tax mu ne ko waa loolu man waa loolu sëy naa Adam ne ko loolu est mbir la moo xamante ne nii man bu yàlla bindoon la avant wala déet ah <laughs> wala boog mbir ma moo xam ne est-ce que du dogalu yàlla la amoon ba man moom du ma du du ma ci dara ah léegi nag bon moom Muusa xam ne naa Adam yeey na ko quoi <laughs> xam ne ah Seydina Adam nag yeey na ko quoi waaw waaw <laughs> mu daal di koy yeey mu xam ne ah lii dogalu yàlla la boo xam ne yàllaa ko defoon waaw daal di koy dogal ci moom eh, eh, te bu dul woon loolu mooy li nga xamante ne moo am ginnaaw gi du am waaw mooy eh, rusul yéeg yooyoog ak wàcc bindeef yi ak lii nga xamante ne nii yooyu du yàlla ci namm nammam la def ne foofu la koy feeñal waaw ah da koy feeñale fii ci kaw suuf moo tax seydina Adama alayhi salaam ah daal di yey seydina Muusa nag <laughs> waaw daal di yey seydina Muusa nag ci masala boobu que ne ah mu xam ne ah waa lii de du ci lenn quoi yonent bi alayhi ne après mu yey hein ki nga xamante ne eh, eh, eh, Adama. muy sunu maam aadam daal di yey ki nga xam ne mooy Seydina wa Mawlana Muusa <laughs> alayhuma salaatu wassalaam waaw ah, moo tax loolu lu yàlla dogaloon la ne day jaar ci moom ah day jaar ci moom waaye tekkiwul ne walla ba ñu ñëw jàpp ne walla daa def loo non waaw loolu borom bee ko bindoon <laughs> waaw <laughs> loolu euh, euh, te mooy xikma bi nekk ci ñun ñu mën a nekk moo tax xikma bi nekk yonent yàlla yonent bi alayhi salaam ñu xam ko borom bi ba mu bëggee wane yonent bi alayhi salaam waaye wane moom boppam moom borom bi tabaaraka ko taala nit ñi xam ko lim def dafa bind àddina waaw daal di wàcce ki nga xamante ne mooy yonent yi ah ngir ñu daal di leeral li nga xamante ne nii mooy diineem ji waaw waaw kon loolu dafa am solo quoi moo tax euh, euh, euh, Seydina Adam alayhi salaam du du rien que suñu waajur la quoi <laughs> waaw suñu waajur la li ñenn ñi jàpp di wax ay wax yu tegginuwul hein loolu déedéet <laughs> loolu du loolu waaw <laughs> waaw te moo ñu génne àjjana indi ñu ci suuf si waaw waaw mais ñuy gis tontu bu rafet bi Seyna Adam tontu Seyna Muusa rek na ko waaye yow yaay Muusa mi nga xam ne yow la yàlla jox xam-xam lu xam-xam bu bari ba pare tànn la ak yone def la yorent ba pare daal di di wax ak yow directement mu ne ko waaw mu ne ko ndax danga may danga may ŋàññ ci loo xam ne <laughs> mooy danga may def reproche lu bëgg a wax ah loo xam ne yàlla moo ko bind ci man laata muy bind euh, euh, mbindeef laata mbindeef di feeñ ah la ko bindoon ne loolu day xew ah yeneen saa salaam nag ne ah, <laughs> ah ba loolu nag amee nag Seydina Muusa xam ne Seydina Adam yey na ko quoi <laughs> ndax mbir yi nag da du <laughs> ci moom quoi ah, loolu lu ama am solo la quoi wallahu taala alam kon Seydina Adam alayhi salaam yonent la eh, bu màgg màgg màgg màgg bal ci moom la borom bi jaarale bindee fii waaw ah, te képp ku nekk yonent saa salaam nee woon na anta wa maaluka li abik yow ak sa baay yow yow ak sa alal yëpp sa baay la ñeel amul lenn lu benn mbindeef di puukarewoo lu dul ne day dellu ci Seydina Adam bi nga xam ne mooy cosaanam alayhi salaatu wassalaam kon léegi nag al imaam al qaadi ibn arabi kon wax nañu côté génn googu côté bi nga xam ne ci ngay gise ne yée ndekete loolu kon man xabala loolu kii la dum du xéewal la ngëneel la kay parce que bu wàccul woon yooyu yëpp du am mos gi ñuy mos àddina gi yàlla li mu fi def xéewal yi mu fi def bu dul woon maam aadama alayhi salaam wàccam goo ko yàlla wàcc mais ñun duñu ko xam waaw te li gën a sell mooy li ñuy booleeg suñu borom bi ñu dajaleeg suñu borom bi ñu jakkaleeg suñu borom di jaar muy intermédiaire borom bi ci ñun muy yonent yi mais doonu ñoon génn alayhimu salaatu wassalaam kon bu yoboo ñoo xam ne Seydina Adam génne wuñ ko àjjana alayhi salaatu wassalaam ngir dàq ko déedéet daa am xikma bu yàlla namoon waaw maa am xikma bu yàlla namoon waaw parce que nag garab ya fa nekk yëpp bari nañ waaw tere ko ci benn rek te benn boobu tax mu lekk ko loolu daa fekk lu yàlla bindoon la waay sinon raflewul woon rafle gu tax walla woog lu tax euh, moom manul woon a def leneen waaye loolu da di dogalu yàlla jiitu woon ci moom waaw léegi nag mu ñëw ci beneen côté bi mooy yawmal qiyaam waa mais waa tudd affaire yawmal qiyaam loolu moom jaloore la <laughs> est-ce que ngëneel la ci yawmal qiyaam ci ci àjjuma que ne lay xew al imaam al qaadi ibn al arabi rahimahullah al maliki mu ne ah nag mu ñëw ci côté boobu <laughs> wa amma qiyaamu saa'ati mu ne kanta taxawuk saa fa sababun li ta'jiili jazaa'il anbiyaa wa والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم mu ne kanta taxaw sa ngëneel la kay parce que bés la boo xam ne ci la yàllay terale ci lay gaawale fayuk li nga xam ne mooy yonentaam yeeg way dëggu yeeg awliya u yeeg ñu baax ña ak ñeneen ñi te fa lay feeñale seen karaamat yi teral gam leen di teral ak teraanga gi am ak seenu honneur keroog la koy wane waaw xam nga àddina bii moom ku nekk man nga fee nekk di wootewu lu nekk waaw waaw ku nekk waaye bés boobu moom <laughs> mooy yawmul haqq bésub dëgg bi waaw te la lu lu fa feeñoon mooy lu dëgg dëgg kese fay feeñ mu ne loolu nag di feeñ ñu ciy wane teraangay man gaay yonent yàlla bi saa saa ak nit ñu baax ñi di leen fa terale mais loolu du lool lool lool lool du ngëneel bésu àjjuma nag lay amee nag waaw kay <laughs> waaw kon loolu lu ama am solo la wallahu ta'ala a'lam kon daal mbir maa ngi noon mooy lii lépp dañuy wan ngëneel bindu maam aadama bisu ajjuma alayhi salaatu salaam mooy naslu al al bashariya al bashar ci lañ feeñe waaw allahu akbar waaye it ci lañ dugge ci lañ ko duggale àjjana ci lañ ko génne waaw kon ci lañ ko génne googee kon ñu gis ci hadis bi ngëneelu ah fadlu yawmul jumaa voilà te gis nañ xarit bi la tuddaloon sànq tamit yeneen yoo xam ne euh, tudd nañ ko fa euh, loolu lu am am solo la ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ñëw ci biir euh, malaaka yi le fait dañu koy teewee di bind nekk ci buntu jàkke yi di bind ñi nga xam ne ñooy ñëw voilà moo tax ñu koy woowee yawmul mashhud voilà te tamit noonu mu nekk bés gën ji bés ci la nafaxaatu borom bi li muy ëpp yi muy sotti moo tax xolu ña koy taataan boroom xel yu set xol yu sell yi ci la ñuy a ubbeekoo ci la ñuy gën a yokkoo ci seen digganteen ak seen borom voilà loolu lu lu lu ak yeneen yeneen ak yeneen yeneen yoo xamante ni nii am nañ ci bés boobu dinañ ko gis ci karam ci yeneen ci yi mooy ci biir insha allahu taala ak lii nga xam ne moom la imaam Ibn al-Arabi wax rahimahullahu taala kon loolu am na solo wallahu taala alam léegi kon euh, ñu teg ci hadis bi nga xamante ne moo ci tegu ndax yooyu gisoon nañ leen dañ leen di tudd kese après daal di tëj insha allah léegi ñu jël kon hadis bi nga xam ne moom la ci al imaamu Nawawi yu daal di teg muy hadis mille cent quarante-huit mu ne wa anhu radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a fa ahsana al-wuduu'a summa ataa al-jumu'ata fastama'a wa ansata gufira lahu maa baynahu wa bayna al-jumu'ati wa ziyaadatu salaasati ayyaam wa man massa al-hasaa faqad laghaa rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala hadis bi jàlloon na ñu gisoon ko mu ne kon wa anhu ba mu ngi jële sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man tawadda képp ku jàpp fa ahsana alwudu'a mu jàpp mu rafetal njàppam summa atal jumu'ata mu dikk ajjuma ji mooy ñëw ngir julli ko ci jàkka ji fastamaa bi mu ñëwee mu mu déglu wa ansata mu cellantu xerewlu ghufira lahu des na ko jéggal maa baynahu li nekk digganteem wa baynal jumaa digganteem ak ajjuma bi nga xam ne bi ko jiitoon wala bi ñëw wa ziyaadat Abdullah salaasati ayyaam hmm? ajjuma depuis ajjuma ba ko jiitoon ba ajjuma bi dañ ko koy jéggal yokkal ko ci nag ñetti fan wa man masal xasaa tépp nag ku laal xeer yu sew yi di distraire quoi. ñëw ci àjjuma ju au lieu nga déglu nga nekk ci jàkka ji xam nga temps yoo jàkka yoneen saa suuf la woon ak ay xeer yu fa newoon yow au lieu nga déglu nga nekk ci kii di fo quoi comme rek bu dee tey nga toog ci basan yi di fo wala ci napp yi di fo baat yi wala yor sa butéelu ndox di fo ah di fo di kii di nangam di nangam mu ne képp ku fi def yooyu moom fakat la <laughs> ah <laughs> yow andi nga fi ak ak lu génn gaam loo xam ne ak distraction bu bokkul ak ak yëgadi goo xam ne bokkul ci mbir yi mu ne xadis bi rawaaw solo na ko muslim al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj romboon na xadis cent vingt-huit ah, ci chapitre bi nga xam ne mooy chapitre treize baabun fi kasrati turuqil xayr as-saani ashar anhu radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jumu'a ba ni mu jeexe loolu kon da ngay dellu foofee lépp lu luñ ci woowoonoonoona wax waxoon nañ ko foofu vale te waxoon nañ la foofale na la xadis boobee war nañu waat xadis mille cent quarante-huit walillahi alhamdu wal minna mu ngi te mooy bu mujj bu mu ñëwaat léegi xanaa lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi mooy euh, ngëneel li nekk ci waajal sa bopp toppatoo jàpp-jàpp goo xam na nga koy rafetal dikkal àjjuma ji nga déglu ànd ak teggin ni yow boo ñëwee dees na la jéggal moo tax ne Eh, eh, eh, loolee dañ lay jéggal yow waaw mooy irtisaal gi moo tax mu ne man tawadda loolu mooy sangu gi nga xam ne sangu set la dinañ ci ñëw waaye wa tatayyaba ah yooyu dinañ ci ñëw tamit mooy nga dikk ak ay teggin déglu xerewlu rek ñu jéggal la su diggante àjjuma jiitu woon yokkal la ci ñetti fan ndax mbir yi ashra am saaliha allah waaw jëf yi loolu taxawoon nañ ci kon da ngay dellu foofule léegi ñu jël bi ci tegu moom it gisoon nañ ko moo tax it duñ ci nekk di yàgg al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kon muy hadith mille cent quarante-neuf mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala as-salawatu al-khams waljumuatu ila aljumua wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma baynahunna ida ijtunibati alkabair rawahu muslimun rahimahullahu taala kon xadis bii la ci al imam teg moom it gisoon nañu ko ñaari yoon sax lii mooy mujjënteel bu mu ñëw mu ne wa anhu baleej muy jël sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw mu ne ani nabi di jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw annahu qaala nee na as-salawaatul xams juróomi julli wal jumu'ati ilal jumu'a moo juróomi julli tisbaar timis gee fajar wa ramadaanu ila ramadaan weeru koor ba weeru koor mukaffiratun ñoom dinañoo nekk di aji faraakoon lañ di effacer maa baynahunna la nekk ci seen diggante ci ay bakkaar yu cam si nit ki def iza tunibatil kabaa'ir fekk moytu nañu un cam sa moytu na bakkaar yu mag yi mu ne hadis bi rawaahu solo na ko muslimun di al imaamu abul husayni muslim ibnul hajjaaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhima kon hadis bi nii moom la al imaam indi muy xadis boo xam ne nag rombon na gisoon nañ ko xadis cent trente sorwul ak biñ gisoon sànq ci même buntu bopp chapitre treize baabu bayaani fi baabu fi bayaani kasrati turuqil xayri gisoon nañ ko foofe mu ne arrabiu ashar arrabi ashar la waxoon anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala as-salawatul xams waljumuatu ila aljuma wa ramadanu ila ramadan ba ni mu jeexe waaye gisoon nañ ko hadith mille quarante cinq ci chapitre babu fadli salawat chapitre cent quatre-vingt-sept gisoon nañ ko foofee gisoon nañ ko tamit an abi hurayra waxoon nañ la romboon na te dina ñëwaat bii mooy dernière bu mu ñëw bëggoon nag lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a wax yow mii di bay mooy gisoon nañ ko foofee danga fay dellu ci bu njëkk ba cent trente léegi xanaa lëkkaale bi mu am mooy ngëneelu ajjuma waaw parce que aljumaa ila aljumaa yow dafa bokk ci fàtte mooy day far di effacer bàkkaar yi bu ajjuma ba ajjuma nga julli ajjuma ji ba beneen ajjuma ji nga dem julli ji mooy day effacer bàkkaar yi nga xam ne yu ndaw yi yi nga xam ne moom nga def ndax bu ñu moytoo yu mag yi kon loolu di wane ba léegi ngëneel goo xam ne moom la baabu fadlil jumaa